alxafidu yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi al-baab as-saabi' wa sittiin ba'da al-mi'atayn baabu tahriimi sabbi al-amwaati bighayri haqqin wa maslahatin shar'iyya kon walillaahi alhamdu wal minna euh, al imaam nag di dugg fii ci ay série bunt yoo xam ne yu gàtt la même bu dee comme liñ génn tamit gàttuñu euh, ci suñu jotaay bii ñu génn laata ñuy dugg ci bii walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre deux cent soixante six doon wax baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal ngay ŋàññ ab jullit ci loo xam ne amoo ci benn àq xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille mu ne woon wa anhu di sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qadafa mamlukahu bizzinaa yuqaamu alayhi alhaddu yawma alqiyaama illaa an yakuuna kamaa qaala walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre deux cent soixante-sept ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne baabu buntu taxrimi xaraamal gu ñu xaraamal sabbil amwaat mooy di ŋàññ di wax lu ñaaw di wax en tout cas lu tar ci ñi nga xamante ne nii am ŋàññ ñi nga xam ne dañoo génn dina bi gayri xaqin shar'i bi gayri xaqin loo xam ne àq du amoo ci yel amu am yelloowuñu ko ci lu ñu yelloowul wa maslahatin waaye du loo xam ne yëwénuk shar'i ya ko loolu lim la bëgg a wax mooy bu dee ne looloo ko waral loo xam ne ah waa ji génn na àddina waaye nag nit ñee ngi sànkoo ci lu bon lim fi bàyyi woon bu boobaa nag waxuma la sax day day war bu dee selon lam leen yóbbu bu dee binaa la bu leen di génn ci diine wala waxi kéefër wala jëfi kéefër boobu yow day ràññeeku ca ka xam mu dal di leeral loolu même bu dee ne buy wax dina wax ne kooku lim newe woon baaxul waaw loolu nag maslaha shar'iyya la waaw loolu daa nekk loo xam ne manu la ñàkk waaw kon mu ngi noonee waaye tamit bi ghayri haqq nañ ko gis loo xamante ne ni waa ji eh, nga waxal ko ko sax même bu dee du lu rafet ci biti mooy gën ca moom fa mu ne waaw dafa jëloon alalu jàmbur génn na àddina yow nga xam ko yëgal ko ñooñee ba nga xam ne dinañ jël alal joojee delloo ko ko nga xam ne du xaar ba yow qiyaam bi fay ci ay tuyaabaam kooku même bu dee ci biti loolu lu ñaaw la nit ñi eh, diw da doon jël ndekete waaw waaye delloo nañ ko ko bu ko defee xàq ñooñ jox na leen ko loolu xam nga li nga wax naay su waaye nag ah xaq <laughs> maslaha shar'iyya la léegi al imaam an mu ne wahiya muy leeral nag maslaha shar'iyya jii ñuy wax mu ne wahiya mooy liy waral nit ki wax ci ci génn àddina wala ñu génn àddina loo xamante ne euh, ci cosaan dañ ko ko doon tere mu wax ko parce que ñoo dem nañ génn nañ àddina bàyyi leen ak seen borom waaye nag loolu kañ lañ leen di mën a wax maslaha sharia bi tax ñu wax ci ñoom loo xamante ne mën na nekk ŋàññi ci ñoom mu ne wahiyata loolu mooy ak tahziru mooy tondakuloo min al iqtida'i bi ci nit ñi nga xam ne xamuñu ñu koy roy fii bid'atihi ci bid'am am ku bon nga mu newi woon was fisqihi ak génn toppam ngam ne woon wa nahwi daalika bi mel noonu waaw moom lañ doon wax sànq waaw moom daana rafaatu ba pare di réeral ñu ni ginnaawam yow mi xam bu boobaa day ràññeeku nga ne ah Serigne diw moom li mu nee woon baaxul waaw boo manu suwaa wax lool wala bu dee ne boo tuddee ne jëf sàngam ak sàngam ne moom la moo ko doon jëfee baaxul loolu doy na mu ne fii fiihi nekk na nag ci lii bunt bi al aaya euh, aaya wal ahadith as-sabiqa fil baab qabla mooy aaya bi nga xam ne bunt bi génn euh, loolu di ko wax ak xadiis yooyu yëpp day dox ci fii waaw mooy bunt bi wax baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq waaw te jeexaloon ko bunt bi wax xaraamal bu ñu xaraamal ngay ŋaññ ab wommatukat ab jullit te loo am ne amul àq foofu leeroon nañ fi nga xamante ne nii foofu bu dee daa am xaq ak lu ko waral loolu dara ci newul waaw loolu dara newu ci waaw kon nag mu ngi noonee mu ne bunt boobu xadis yooyu day doxaat fii léegi nag mën di ci benn xadis duggul ci aay yi wax na la aay ba li nga doon wax walladina yuzuuna al muminina wal muminat bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa isman mubina loolu mooy ñi nga xam ne ñooy lor way ngëm yàlla yu góor yu jigéen yi yoo xam ne du ñoo ko fàggu waaw loolu nga dégg ci mooy mafhumul muxaalafa bi mooy bu dee lu ñu fàggu la seen ginnaaw ñu koy wax muy loo xam ne neexul rafetul ci seen réputation waaye nag dëgg la parce que daa am ñu ñu bëgg réeral te ñoom faatu nañ ba pare am ñoo xam ne ñu ngi leen di topp lañ noonu jàpp ne daa baax bu boobaa nag leeral boo nga koy leeral loolu mooy loo xamante ne du nekk bi ghayri maktasabu loolu mooy ci loo xam ne ñoo ñoo ko fàggu waaw te bu boobaa yow li ngay def sax daa war ci yenn kaay comme niñ la ko waxe wallahu ta'ala alam moo ni fi benn xadis mille cinq cent soixante-quatre mu ne wa an aishata radi allahu taala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tasubbu al-amwaat fa innahum qad afdaw ilaa maa qaddamuu rawaahu al-Buxaari rahimahu allahu taala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis bi nga xam ne moom dong kott la fi indi muy xadis 1564 mu ne wa Aisha te mu ngi jële ci suñu yaay Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne neena mu ne qaala wax na li sallallahu alayhi wa la tasubbul amwaat mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla li saa sallam nee na la tasubbul amwaat waaw waaw bu leen nekk di ŋaññ ñi nga xam ne dañoo génn àddina fa innahum ndax ñoom kat qad afdaw dëgg dëgg wéy nañ dem nañu dem nañu ila ma qaddamu ca la nga xam ne moom bëgg nañu jëm ca la nga xam ne moom la ñu woon ci kaw suuf fa ñu jëm muy alma yawmal qiyam porte ba ca njëkk di barzax xam nga lu ñu fay fekk li nga xam ne moom lañ jiitaloon fii ci seen àddina waaw waaw mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko mu al Buxaari daal imaamu Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba al-Ju'fi euh, al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ñoo ko sol moom moo ko solo ñu la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad indi na ko benn bërëb ci Musnad as-Siddiq Aïcha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma waaye it al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i solo na ko rahmatullah ala al-jami' al imaamu al-Bukhari ñaari bërëb la ko indi bim ko njëkk indi mooy ci kitaabu aljanaiz baabu ma yunha min sabbil amwaat foofu la ko njëkkee ndi moom al imaam al haafiz al buxaari waaye indi na ko tamit ci kitaabu riqaaq baabu sakaraatil buñ gisee bu njëkk bi kitaabul janaiz ma yunha min sabbil amwaat mu ne haddathana aadamu mu ne nettali nettali na suñu sëriñ Adam di Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan Euh, al-Asqalaaniyu Abul Hasani al-Khuraasaaniyu al-Marwazi at-Tamiimiyu mawlaahum al-Baghdaadiyu rahimahullahu ta'aala gane àddina 132 génn àddina 220 euh, qaala mu ne haddathanaa Shu'ba mu ne ki ñu ne mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu al-Basri rahimahullah génn gane àdduna entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept génn àdduna cent soixante amirul mu'minin rahmatullah alayhi an al-A'mash mu jëla ko ci serém daal A'mash euh, muy loolu gënoon ci yooyu Abu Muhammad Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili at-Tibristani at-Tibristani al-asl rahimahullah gane àdduna la soixante et un génn àdduna cent quarante-cinq ci li gën a siiw rahmatullah alayhi an mujahidin mu jëla ko ci mujahid ibn jabr uh, abul hajjaj ñi na abu muhammad al makki al qurashi al makhzumi mawlaahum gane àddina ci xilaafu sayyidina umar radiyallahu anhu la 21 génn àddina la 101 ci wutu yu jaab rahmatullahi alayhi an aisha ta mujahid jëla ko ci sayyidatu aisha radiyallahu anha wa ardaaha li aisha bint abi bakr as-siddiq ibn abi quhaafata Uh, uh, uh, radiyallahu ta'ala anha at-Taymiyya ummu Abdillah zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam génn àddina ñii ne l'an cinquante-sept ñii ne l'an cinquante-huit hmm? radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu voilà nii la ko al imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daal di indi fii Euh, léegi euh, hadith bi kon nii la ko indee hadith bi nag al imaam al hafiz Hajar mu ngi naan daa am lu ko waral waaw mu ngi naan hadith bi daa am lu ko waral parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane euh, nii la ko waxee bi muy sarah hadith bi moom al imaam al hafiz mu ne wa waqa'a lana aydan hmm? mu ne ron euh, xew na ci ñun am nañ tamit am nañ min riwaayati Muhammad ibn Fudayl euh, mu jaar ci parce que daa bokk ñu ko solo euh, ci yoonu Muhammad <coughs> ki nga xamante ne mooy ibn Fudayl ibn Ghazwan mu ne an al-A'mash mu jële ci al-A'mash bi ziyaadatin fii loo xam ne yokku na ko ci xadis bi mu ne axrajahu Umar ibn Shabbah fii kitaabi axbaar al-Basra mu ne Umar ibn Shabbah rahimahullah soloo na ko yokk boo xam ne moom lañ lay wax ni jële ko ci euh, euh, euh, moom Umar ci téereem boobu la ko di kitaabu axbaar al-Basra an Muhammad ibn Yazid ar-Rifa'i anhu mu jële ko ci Muhammad ibn Yazid ar-Rifa'i mu jële ko ci moom bi haadha sanad mooy ci euh, al-Amash mu jaar ci Mujaahid mu jële sayyidatu Aïsha Mujaahid ne ibn Jabr rahimahullah inna Aïshata qaalat mu ne sayyidatu Aïsha daa wax benn bés ne maa fa'ala Yazid al-Arhabi waaw la'anahu Allah <laughs> ne neen Yazid al-Arhabi lan la def anabu an moom ci lu mu nekk kooku yàlla na ko yàlla rëbb xaalu ñu ne ko ah maata de moom génn na àddina de mu ne qaalat sayyidatu Aisha ne kon ne astaghfirullah kon ne maa ngi jéggal maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma kon ci rëbb gi ma ko rëbb qaalu ñu ne ko maa hada waa lu waral loolu mu ne mu daal di tudd hadis bi ne leen saa salaam moom moo ñu tere eh, eh, ñuy eh, ŋàññi ñi génn àddina fa innahum qad afdaw ilaa maa qaddamu loolu nag kii en fait bi ibn Qays al Arhabi daa bokkoon ci ñi nga xam ne euh, bi Seydina Usmaan newee xalifa radiyallahu anhu bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon euh, gouverneur ba mu tegoon Basra fële Kuufa ñi nga xam ne ñoo mutiné woon contre moom mu ñoo soulevé woon contre gouverneur ba ñëw ci Seydina Usmaan ne da ko fi jële Seydina Usmaan bañ léegi nag fekk ba ñuy ñëw Medina ñu ngi dajeeg dañoo ñëw yóbbu leen woon sax gouverneur bi far ñu ñëw dajeeg gouverneur bi foofu Seydina Usmaan bañ radiyallahu anhu léegi nag ñu ñu def ñu daal di dem biñ delloo kilifa yooyu don Yazid nii après nag ñu def li ñu def mooy ñu créé seenu armée al ashtar jiite woon leen ne léegi benn affaire la gouverneur comme que génn na njëkk nañ koo dugg ci dëkk bi du fi duggaat waaw ñu waajal seen arme ne buy waaj a ñëw ne arme bi dem ko ji ko ci yoon wax ne ko na dëpp waaw fexe mu dëpp bu dee nag bañ na nag ñu dóor doxam loolu <laughs> la historien yi nettali <laughs> bi gouverneur ñëwee gars yi ne ko doo dugg ci dëkk bi Kuufa quoi waaw doo fi dugg léegi nag moom mu wàññeeku bi mu waññeekoo nag alastar ne léegi yéeg ci mosquée Kuufa bi daal di xutba waaw ne léegi man daal ki ma leen gërëmal muy nekk ci seen gouverneur place gouverneur bi ñu dàq Saïd ibn al mi nga xam ne dàq nañu ko euh, ginnaaw bi ñu waxee xalifa mu dind ko mu bañ ñun ñu dàqal ko suñu bopp Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu laa leen gërëmal mu nekk ki nga xam ne mooy seen gouverneur léegi nag mu ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari ay wa yëgal Seydina Abu Musa al-Ash'ari ne mukk <laughs> mukk xalaatuma di ko def waaw yéen kay li ma leen di wax mooy ja renouveler leen seenu jaayante ak xalifa bi fi nekk muy xalifa yonente bi alayhi salaatu salaam Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan ba pare waaw après bu ma fi toog toog après ñu laaj ko moom lan la lan la ci dëgg lan la lan la lan la nangu ci lii ngeen def waaw léegi nag bi bi ñoom ñëpp ñu jaayantewaat ci jàkka ji euh, renouveler seenu topp seenu wommatu Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan léegi nag bi lool xewee Seydina naa nag biñ ko nettalee lool affaire boobu yéen ko lool mu kontaan ci li Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu def après mu daal du ko fay bàyyi voilà loolu euh, euh, moom euh, bokkoon na ci gouverneur yi ñuy kilifa yooyu nga xam ne ñoo dàqoon gouverneur bu njëkk ba léegi nag <laughs> <laughs> ah, moom moo moo <laughs> moo tax ngay gis gars yi naan moom bokk na ci ñi nga xam dafa sulubu woon contre Seydina Usman radiyallahu anhu moom eh, Yazid ibn Qays al-Arhabi waaw te bi nga xamante ne nag ci la Seydina Usman faatu bi ci lañ ko faat eh, moom après kii nu mu tudd eh, ci Seydina Ali la àndaloon ci bi ñuy ghazwatul Jamal mooy xare Jamal ci aboon bu bu tudde woon ko gëléem nga Sayyidatu Aisha waroon radiyallahu anha léegi nag Sayyidina Ali eh, eh, eh, yónni woon ko benn lettre ci Sayyidatu Aisha moo tax mu ne fa zakaratil hadith wa mu ne yu hadith boobu imaam al al al lii nii imaam al-Hafiz Hajar waxu ko mooy détails yi ma dugg voilà léegi muy continuer moom mu ne mooy Sayyidatu Aisha ba mu ba rëbbee kookee ñu ne ko ah faatu na mu ne astaghfirullah ndax ñu ne ko lu tax mu ne ndax yeneen saa salaam daf ñoo tere naan la tasubul amwaat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu imaam al-Hafiz mu ne fa zakaratil hadith moom loolu la ci wax mu ne wa akhrajahu min tariq Masruq mu ne eh, ki nga xamante ne mooy eh, boroom eh, Umar ibn Shabbah solo na tamit hadith bi ba léegi ci yoonu Masruq Abu Aisha ibn al-Ajda' radi rahimahullah muhadram la taalibi ñoom Seydina Ali ñoom Seydina ibn Mas'ud ñoom Sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' Masruq ne inna Aliyan ba'atha Yazid ibn Qays al-Arhabi fi ayyaamil jabal bi risaala falam tarudda alayhi jawaaban fa balaghahaa annahu aaba alayhaa dhaalika fa kaanat tal'anuhu voilà <laughs> mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu mooy keroog xare boobu nga xam ne moo amoon juste bi Seydina Ousmane génnee àddina looloo taxoon Seydina Ali jóge woon Medina ala saakina afdalu salaatu e, ba muy dem doom jaañ ko naan al-Hasan Ali radiyallahu anhu naan ko bàyyi bul dem <laughs> desal békk Yonent bi sallam bul dem Kuufa mu ne ko dinaa dem parce que problème daa nar a am parce que am na saxaaba yoo xam ne génn nañu Sayyidatu Talha Seydina Talha Seydina Zubayr ibn al-Awwam waxoon nañ fi lii muy euh, waaqiatul jamal ànd ak sayyidatu Aisha ak ñeneen euh, di dajale nit ñi foofee ngir ñu boolee booloo daal di jël ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Usmaan ñu faat ko te loolu nan la mën a nekk alors que ñun ñooñu ni ñu bare ñiy jóge Irak ñiy jóge Égypte ñiy jóge fu nekk ñu ñëw Medina fii ci loo xam ne ñun neexul kenn ci ñun ñu noot ñu ba faat suñu xalifa léegi nan lañ leen mën a jàppe quelque ci ci noonu faat leen ñun ñu mel noonu ñëpp nañ bàyyi ba mu dal waaw am ñoom Seydina Talha Seydina Zubayr ñooñu dañu jaarete Seydina Ali après dem Makka daal di dajeeg Sayyidatu Aisha mi nga xam ne fekk ko fa woon fekk ko woon Medina ndax jamonoy aj la woon ndax saay saay soosu dañoo bàyyi woon ba jamonoy aj ñoo xam ne Medina day vide ñu bari dem nañ aji ci lañ ñëw nag fees dell Medina ak seeni armée nag ba ni nga xam ne ne li leen tax a jóg mooy ñu faat Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwaanu rahimu rahman wala mu démissionné waaw <laughs> waaw te leen saa saa na ko yaa Usman inna allaha borom bi da dina la solal yow Usman ab yére boo xam ne naafiq yi dinañ ñëw bëgg nga summi ko bañal bu ko summi waaw waaw bu ko summi buñ la bañal te mooy xilaafa bi voilà léegi <laughs> waaw te gisoon nañ xadiis keroog bi Seydina Abu Muusa doon wax naa bi ma nekkee xëy ne moom tay moom bés bii moom lépp ngir yonent saa salam la nee na ma ñëw ci jàkka laaj ana yonent saa salam ne ma jaar na lële fekk côté Quba waaw ma dem dem dem dem toppay ki ba gis biiru Aris ci teen boobu ca teen euh, tool ba mu newoon yonent saa salam nekk ci biir ma xaar tuuti ba mu pare li muy def ba jël euh, ay tànkam wo euh, xëcc yéreem yi làmbaay suufam daal di yoor tànk yi ci biir euh, teen bi ma ñëw daal di man Abu Musa al yi daal di koy nuyu daal di dem toog ca buntu teen buntu euh, ci kanamu buntu tool bi pour képp kuy dugg rek maay nekk bëkk néeg yoneen saa salaam kala kenn ñëw maa la naa dem laaj ko ndigal waaw ba naa Abu Bakar jekk am ku yëngal mu ne ko kal la mu ne ko man la Abu Bakar mu ne ko la rislika taxawal xaar tuuti mu dem laaj yoneen sa salaam nuyu waat ko ne ko ah Abu Bakar de moo yëglu mu ne ko nee ko mu dugg te nga ko àjjana bu muy dugg léegi mu wax ko Seydina Abu Bakar ñëw nu yoneen saa saam toog ci ndejooram def nu yoneen saa saam def xëcc làmbaay suufam yor tànk yi ci biir teenu aris bi muy teen boobu nekk léegi ci ko Quba la nekk ñu ngi ko def benn stèle boo demee nag doo gis teen bi ndox mi benn euh, mandarga wane ne fii la biiru aris ne woon euh, léegi Seydina Omar ñu jekki Seydina Abu Muusa dem tooxawaat ci kanamu bunt bi jàkkaarloo buntu tool bi jekki am ku yëngal mu ne ko kan la mu ne ko man la Ibnul Xattaab mu ne ko ala ka taxawal xaar dem nuyuwaat yeneen saa salaam laajaat ko ne Omar de moo yëglu mu ne ko dëggal ko duggal nee ko mu dugg si jox ko digal te nga ne ko nga dëggal ko àjjana waaw moom it mu ñëw fekk ci càmmoñ yeneen saa salaam mu daal di def ni Seydina Abubakar ak yeneen saa salaam ak Seydina Abubakar def radiyallahu anhu léegi yobos euh, tànku yére làmbaayu suufam daal di yor tànk yi ci biir ndox mi léegi euh, Seydina Usmaan nee na mu jekki rek Seydina Abu Muusa am ku yëngalaat fekk maa ngi ñaan naan tey sama frère ba nga xam ne maa ngi ko bàyyi mu doon mu doon waajal ngir dab si ma ndax ñoo bokkoon yéene ay woy bu yàlla bëggalee diw yiw de dina def mu ñëw ndax yeneen saa salaam yu bëggal nit ñi àjjana de ñu jekki rek am ku yëngalaat ma ne kokkal la mu ne moon la Usmaan radiyallahu ma ne ko ala rislika taxawal xaar ma mu demaat nuyuwaat yeneen saa salam ah ne ko Usmaan de mooy yëglu mu ne ko bashirhu izan lahu jox ko digal wa bashirhu bil janna ala balwa tusibuha tisu tusibuhu voilà déggal ko àjjana waaye nag balaa àjjana loolu di am ci balaa natt bu mag boo xam ne dina ko dal voilà Seydina Usmaan daal di ñëw ñu wax mu wax ko lool mu nuyu yeneen saa ak si Euh, euh, euh, gis ne place yi foofu fees na mu toog jàkkaarloog ñoom ba pare di wax naan mu ngi ñaan boroom bi mu dimbali ñu bu boobaa waaw kon mooy loolu yeneen saa sam yàgg na koo wax léegi nag ñooñu noonu kon looloo taxoon Seydina Ali ne comme que noot nañ ñu def ci loolu waaw naa lii dem na wax ak ñoom gars yi faalewuñu ko mais waaw dañuy wane ne voilà dégg nañu ko ne waaw dégg nañ li wax bu demee gars dara fees ci jàkkaay yeneen saa salam waaw waaw fees fa del yor seeni armée waaw tere Seydina Usmaan teen ba nga xam ne moo taxoon waa Medina am ndox ñu ñëw ba tere ko ne dootu ci naan waaw loolu lépp xew Seydina Ali yónni doom yi Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn woo Seydina Abu Hurayra ñoom ñëpp yor seeni armée dem fa waa Lamsaar ñoom Zayd ibn Thabit ne Seydina Usmaan radiyallahu boo bëggee ñu nekkaat Lamsaarullah deuxième fois comme niñ ko nekkoon ngir yoreen saa salaam moo jël suñuy armée ñii li ñuy bari bari bari ñu jaayante ko ñoom xare ñoom ba ni ñuy jeexe ñun ñëpp Seydina Usmaan ne gépp ku may déggal te di ma topp bu fi yor armée dem leen waaw loolu loolu xam na dogalub yàlla ci moom waaw mu ne man bëgguma ma nekk ki nga xam ne maay waral tuur deret ci dëkk yonent bi alayhi salaam waaw man sama deret man Usmaan kese tuur moo gën deretu ñu bari di tuuru ndax ma allahu akbar kon naa la xam nga ne njiit yooyu wute nañu ak suñu xeetu njiit yi ñu am de ñoo pare décimer des milliers de personnes pour garder leur fauteuil te kat niñ ko bëgg a garder jaarul yoon de <laughs> constitution bi du leen ko may ñu ñëw régler waat constitution bi lijjëndi waat ko ay député xuuf maa ñàpp ya ñu yor ñu nekkee élection yay jege wala lii mandat wam ci yoon waru woonant représenté waat nga dégg gaa yi mu bàyyi suspense bi député waajal waaw mu jekki ba kii rek ñu def session extraordinaire na léegi loolu tindi nañ ko amatul waaw léegi moom président mën na fee toog rek ba saa bu ko neexee léegi nit ñi génn di naqarlu lool ñu dox ci police yi ñu tiire ci seen kaw ak armée bi yónni ci seen kaw armée bi ñu leen di sox di leen tiire ñuy faatu ndax la moom mu garde fauteuil xam nga ne ni ñoo ñooñu ñooñu wallahi ñoo ñoo yées wal iyaadu billah waaw wal iyaadu wallahi billah léegi nag Euh, euh, bi jamal boobu nag amee nag Seydina Ali looloo ko yóbbuwoon Kuufa mais comme que ñoom ñu ko Kuufa na dem ngir foofu euh, apaiser affaire yi léegi nag ba xare boobu amee jamal ah te la Seydina Talha Seydina Zubayr doon dëpp ñoom laata xare bi commencé ñëw gis Seydina Ali ñu wax moom léegi ñoom ñu dëpp li ñuy dëpp ci la leen ña leen faat faat Yazid al-Arhabi ibn Qays al-Arhabi moom ci Seydina Ali la àndaloon jamono yooyee waaye tamit euh, ñëwoon na nag finalement bay waaj a nekk xawaar yi di xa <laughs> xawaar yi ndax naarawaan bi nga xam ne euh, moom xam nga ci la sey Seydina Ali daal di waate xawaar yi ji xareek ñoom parce que seen caay-caay bu bon gi doon def te ci ay kuréelam lañ bokkoon waaye bi beneen xare amee mooy Siffin euh, ñoom ci lañu détaché wu ci Seydina Ali mais bon mooy mooy xare ba amoon diggante waa Sham Muawiya jiite woon leen radiyallahu anhu ak euh, amirul mu'minin wa rabi'ul khulafa ar-rashidin euh, euh, abul hasan wal husayn abu turab sayyidina ali radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ñoom sayyidina ali ñëwee ba daal di dominataires yi gaa yi def tahkim mooy ñu attewoo ci alquran ak yooyu ba waxtaan li gën de abu musa al-ash'ari ak amr ibn al-as après bañ kiiwee léegi nag dem kii xawaari ji nag kuréelu Seydina Ali lañ bokkoon ci lañ ne lan moo tax muy àtte wala nan la lu téeru bi yàlla daal di ne moom yéeféer la wal iyaazu billah yaa ngi fàttalo keroog li tax Seydina Imaam Maalik doon wax naan xadiis boobu ñu gisoon keroog ñooñu kaw xawaari ji lay wax waaw laa yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtaddat alayhi in lam maa ngi fàttaliku ba e, gaay di wax jooju imaam alxam na xajar ne imaam Maalik boobu bu lu ñuy doyadal laa wax am na luis koy boo xam ne day dëgër wàllu muy dëgër parce que bu dee xawaar yi ñañoo xam ne ñoom la ñuy def yéefér mooy ñu yeneen saa saa sedeel ne ajjana lañ jëm ak te gëm yàlla la ñuy faatoo comme Seydina Ali radiyallahu anhu ñoom ñu weddi lool du le fait ñu ne ko yéeféer la kese waaye le fait que ñu weddi ci lu leer seedef yeneen saa saa looloo leen def yéeféer